bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du fa yaqulu alcheikhu abulmahamidi alcheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwanu albaqi alqadim fi qasidatihi masaliku aljinan fi jam'i ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaab thaani fi radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di radaa'il wa kasratal faraxi warraaxaati daawi bi dikri ma amaama yaati min maradil mawti wa sakratin lahu wal qabri wal xashri wa raaqib hawlahu sëriñ bi di waxaat beneen problème waaw muy beneen muy ñaar fukkeel bi ak ñaar muy 22 mu ne wa kasratal faraxi kanta bari looy kontaan ci loo xam ne yàlla taxut waaw parce que kontaan ci lu yàlla tax mais du looloo ñu fi indi sax lépp lu yàlla def jaam bi daf cee war a bëgg am ci ngërëm waaw ngërëm li borom bi dogal kanta lii mooy baril ay ay ay ay ay ay ay plaisanterie ay yi nga xam ne di di bëggee loo xam ne lu xaraam ya war raaxaati ak ay nooflaay yu dul jeex wëllif jaamu yàlla mu ne ñaar yii hein kasratul faraxi war raaxaati daawi bi zikri ma amaama yaati faye di fàttaleku di tudd maa li nga xam ne amaama yaati mu ngi ci sa kanam di ñëw nga ne ko loolu mooy lan mu ne min maradil mawti ci feebaru dee loolu mooy ñu bari am na ñoo xam ne bu ñuy faatu bu ñu feebar waa ji dox fii daw di di entraîner di daw di def ay va et vient jekki ne këlëb ndeke kër bay arrêté kooku dafa feebaroon xam nga koo feebar en tout cas lu ñu gis wala moom bu mu soupçonné woon waa ji nga xam ne daa jóg fii di génn benn ndaraan tël ko benn bis ne ko tël mu faatu ci saa si kooku feebarul <laughs> waaw <laughs> voilà mooy bu la nee di fàttaleku mooy man nga li ëpp ñu bari ci nit ñi ñu bari dañuy jaar ci feebar door a faatu yow nag comme que xamoo ban nga ci bokk del xalaat sa bés boobu waaw wa yawma turja'una fihi ila Allah bés ba nga xam ne ci ngeen di dellu ci seen borom deel xalaat loo le waaw kon li xalaat liy ñëw di tudd yi ñëw sa kanam min maradil mawti ci feebaru dee wa sakratin lahu muy sakratul mawt waaw inna lil mawti la sakaraat yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi muy génn àddina loolu waroon wax bokk na ca lan doon wax dëgg dëgg dee am na mettit gu tar bu nekk ci dee ngay fàttaleku kon wa jaa'at sakratul mawti bil haqq dhalika ma kunta minhu tahiid ca suuratu qaaf kon nag ngay fàttaleku wa sakratil lahu mettitu dee wal qabri ak ak bàmmeel ba nga xam ne fa la ñuy gas ba mu xóot ñu dugal la ca biir del fàttaleku loolu waaw dina wàññi sa sa façon kontaan yeeg di kontaan ci lu yàlla àndut waaye tamit di nooflaay bu dul jeex ci loo xam ne wëllif jaamu yàlla booy xalaat yii yooyee dina tax yow sam xel nekk ci yooyee voilà ngay xalaat yii waaw wal wal xashri ak bésu pang ba borom bi tabaaraka wa taala di dajale jaam yi dee ko xalaat wa raaqib te deel fuglu hawlahu méttitu bés boo bële muy bésub yowmal qiyaam bés boo bële nga xam ne moom lay taxawal jaam yi kuy xalaat ci yooyu yow xam nga ne say kontaan te yàlla taxut dina de voilà ak say noflaay yoo xam ne moom nga nekk wëllif jaamu yàlla yooyu kese mu ne déedéet mu ne wa dikri taqsirika fi amrin salah wa annahu yubghidu jalla dal farah mu ne wa dikri te ngay fàttale ngay fàttale fàttaleku di teewal ci sam xel taqsirika sa gàtteñlu fii amrin salah ci mbir yoo xam ne yu baax yi yow yii la yàlla digal yu baax yi yow niñ ci gàtteñloo liñ ciy def daanaka doo ci def dara walla yiñ ciy def lu néew nga ciy def ah deel fàttaleku ne man deke defaguma dara ndax wa ma qadarullah haqqa qadri nattuñu yàlla jaam yi dëgg-dëgg kon loo def lu ne da nga koy xeeb waaw xam ne lii wallahi bidaatun mus mus musja nga présenté waaw marchandise moo xam ne mu dabb daaxe la bu doonu bu yéere xëtt na fu ne moom nga présenté sa borom nga xam ne lii de moom gàttañ lu laa ngay xalaat loolu le wa annahu te na nga xam ne ngay teewlu xam ne yubghidu ne sa borom de ku bañ la jàlla màgg na zal farax farax mooy kontante goo xam ne daraay moom bokku ci waaw di jubilee ay mooy yàlla di jubilee leneen loo xam ne neexut yàlla nga xam ne borom bi nga xam loolu di ko teewal sa xel ne borom bi bañ na lool waaw léegi lool kese mu ne la leneen doo ko may faye amma ida amma ida imhalahu nasiyita maa isaatika in asayita fa'lam bi anna dhalika al ihmala laysa bi ihmalin lahu ta'ala mu ne amma ndaal ida imhalahu mooy yéexe gi sa borom di yéexe bu dee da ngaa ne loolee nasiitaa yow borom bi daf laa fàtte quoi <laughs> naan non man yàlla yëgul li xew quoi yëgul li xew <laughs> fàtte na ma mu lay bàyyee noonu nga nekk ci sa mbégte goo nga nekk ci lu xaraam di ci béggee borom bi mel ni ku la seetaan affaire yi di gën a neex waaw say affaire bi gën a dox nga jàpp ne yow borom bi daf laa yëg di ko waa dalaa fàtte. ànd ak yow bi nga bi bi mu la bàyyee noonu isaa atika ak ànd ak sa ñaaw téef yi nga nekkee. boo ko moyee mooy yàlla yi tax ngay bég nekk ci foog ne borom bi daal yow lim la bàyyi day wane da dalaa <laughs> xamal bi anna zalika waaw kër gis nga mooy néga mel ni ku bàyyi say mbir faale wala mel ni ne bi anna dhalika imhala mooy négandikoo bàyyi goog mu bàyyi say mbir mel ni ku la yëgut de laysa bi ihmalin de nekkul ne daa doyadal sa daa daa bàyyi say mbir de non xaare bi mu lay xaare ah mah la ma ma ma am xilhum rooy daa xaare leen xaare boobu mu lay xaare bàyyi la fi sa dund di gën a neex ngay gën a am santé xamal ne imhaal boo gëlee daalikal im laysa bi ihmaali nekkul ne dafa neenal ah dafa neenal lahu ta'ala moom borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul bul yaakaar ne dafa neenal say mbir xamatul say mbir daf la yéexe bàyyi la fi say mbir di dox nga foog ne daf laa daf laa fàtte wala dafa neenal say mbir moom yoonam newu ci yow ko bàyyi na la mooy loolu day waneen li nga nekk baax na mukk waaw mu ne bal za bal zalika stirajuhu subhana min haythu li am ba des xamal ne bu luy xewee mu yéexe la ngay defi kàccoorte di ci bëgge mu mu mel ni yëgu la ah du daa yëgadi say mbir de du daa bàyyi say mbir de xamal ne faalam xamal ne bi anna daalika gis nga loolee hmm. <laughs> bal daalika loolee istidraajuhu ak jayam la dalay jay subhaanahu woona ak sellam min haythu taalam foo xam ne yow xamoo daf lay jay bàyyi la ci biir kon nag ba nga xamee lii kon sal yow cam si ñaanal lu mu gën a gaawe laajal gufraanahu ñaanal borom bi ak njéggalam ak suturaam nga génn ci li nga ne moom la wax ne <clears throat> sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin gis nga jaam yi nga xam ne dañuy nekk ci yégadi mooy mooy yàlla di ci jubilé seeni croissance di dox bu dee am réew la seeni mbir di gina a dox seen économie seen chômage di wàññeeku seen mbir di def bu dee nit la ay mbiram di dox ay activité di gën a dox mel ne tey la alaw aw alal ji gën a baawaan saawaan te ci mooy yàlla la dëkke borom bi dëgg ko fi bu yaakaaree ne borom bi daa di cay mbiram wala lool mooy wane ne kontaan na ci li muy def moo tax mu koy yokku kooku na xam ne loolu ak jay la ci borom bi moo tax mu ne sa nasta nastadrijuhum xëlséef naa leen a jay di leen defal loo xam ne ñoom dañuy foog ne loolu day wane ne ñu nekk baax na um lii la lahum ma leen di ndànku ah inna kaydi ba ni ma leen di jàppe bés bu ma leen jàppee dinañ xam ne sama <laughs> inna kaydi matin ak dëgër te bu ma leen jàppee dinañu xam kon lii istidraaj la yow mi nekk ci lu bon di ci bége say mbir di gën a dox du boroom bi daa faalewul say mbir du daa fàtt say dossier waaye du wanewul ne moom loolu day wane li nga nekk baax na moo tax mu lay defal ay xéewal waaye loolu istidraaj la ak jayam la mu ne amma ida aminta min makril ila fa daaka tahjirun alayhi la siwa mu ne am na beneen problème bu léegi nag yow amma ida aminta daal bu dee ne yow daal da am kóolute daal min makril ilaa ne waay yow lii yëpp waay yooyu ma ne saa yi toog leen ne waay ah, man ma am kóolute ci pexem yàlla nga naan lan mi nga xam ne moom dong lañ war a jaamu yëgal ne fa daaka gis nga sa sa kóolute boobu nga am hein sa illusion de kóolute boobu nga am sa naxasi wóolu boobu nga def sa bopp bi fa daaka loolee tax jiirun lu lay yiir la alayhi ci sa boroom laa siwaahu du leneen waaw borom bi moo la yiir boppam xatal la ngir nga xam ko ngir nga loolu ci nam ma ci nam ma namam waaw la tax ngay naan dangaa wóolu ma moom man moom xaw ma kan man ni ma sellee moos ni sama xol bi sellee moos ay yooyu xamal ne loolu <laughs> borom bi moo la def loolu daa wóolu nga moo tax mu ne afa aminu makrallah waa gars yi de ñoom dañuy wóolu kii li nga xam ne mooy mooy pexem yàlla nañu yég ne kenn du wóolu pexe yàlla loolu nit ñi nga xam ne dañoo génn toog waaw waaw laa ilaha illa allah afa aminu makra ñoom dañoo wóolu pexem yàlla ah falaa ya'manu makra allah illa nit ñi nga xam ne ñooma gaañoo ko tos kon nag mu ngi noonu kon nag boo fi nekkee daan da ngay wóolu sa pexem yàlla naan man moo te yow defoo dara sax lu tax ngay nga war a koo am wóolu sax te kenn waru koo wóolu borom bi lu ko neex kese lay def loolu yëgal ne loolu dara lu dul ne ak yiir la ab barrière bu borom bi teg sa kaw laa si wax du leneen wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin